turam nag Hisham la tuddoon Hisham ibn Subaaba ibn Hazm ibn Sayyaar ibn Abdillah ibn Kulayb ibn Awf ibn Ka'b ibn Aamir ibn Layth ibn Bakr ibn Abdi Manaat ibn Kinaana mooy noonu doon turam moom muy mennum saxaaba boo xam ne selon imaam Ibn Isaaq Ah, moom lañu faat keroog ci ghazwatu al kon Hisham la woon mooy doomu Subaaba Subaaba di doomi Hazn Hazn boobu di doomi Yasaar ba ni muy deme ci waa Banu Bakr ibn Abdi Manaat ibn Kinaana ah moom Hisham bii nii ah kon imaam ibn Isxaaq kon nee na bokk na moom lañ faat keroog ci ghazwatu Muraysiyan ah, ci cinquième année bi selon li gën dëgër que ci la xewoon keroog bi yonent bi alayhi salaatu salaam foofu ci seen ndox moo mala di al Muraysiyan ah, ci oasis boobu ah moom Hisham mi keroog lañ ko faat te ki ko faat ab benn góor la bu bokk ci lansaar yi mu foogoon ne moom ci waa Xasraj ci ci yéeféer yi la bokk moo tax nag bi nga xam ne nag ci lañ ko rey nag ci njuumte noonu dafa am lu garaaw loo xam ne moo xew mooy frère moom moom Hisham bi euh, dafa yëg ne ah rey nañu ki nga xamante ni nii mooy frère léegi mu daldi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te frère boobu mu ngi tuddoon Miqyas ibnu Subaaba Miqyas ibnu Subaaba ab yéeféer la woon waaye bi mu yégee ne rey nañu frère am ci ghazwatu Muraysiya mu fexe xam ki ko rey mu daldi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam après mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu ah ñëw jàmbat ko mbir mi ne ko man nag damaa gëm man ku tuub laa man man man Miqyas di frère Hisham bii ñu rey léegi nag diya laay laaj mooy nañ ma jox li nga xam ne mooy indemnisation yi yi ñuy indemniser koo xam ne dañ koo rey ci njuumte yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di uddiya bu mat sëkk daal di koy jox ndax loolu mooy àtteb lislaam mooy ne nit boo ko reyee te juum du tee nga joxe diyaa ku yoroon otoom di dawal daal di fël nit kenn du ne non na dem seeti assurance déedéet yan assurance waa ji moo koy fay diya bu dee manu ko ay mbokkam ay gañom baayam ñooñu ñooy ñi nga xamante ni nii côté baayam ñooy ñi ko ciy jàppale ngir mu fay indemnité yooyu waaw bu ko mënee moom dañuy taay ci fortune daal di jox waa ji indemnité yu baax amul ay tayu ko à condition ñi nga xam ne ñoom la ko war a jox mooy mbokk waa ji ñoom ñu ne baale nañ comme ni ñu Seydina Xudayfa ibn al-Yaman yi defoon ko bi ñu reyee baayam yonent mi alayhi salaatu salaam di jël diya bi ngir jox ko mu ne déedéet yaghfirullahu lakum yal na buur yàlla daal di leen jéggal daal di leen pardonner kon loolu la léegi nag Miqyas di doomi Hisham di frère Hisham daal di ñëw na ne la mi alayhi salaatu salaam ibnu ba ne ko man nag damaa tuub te dégg naa sama frère dañ koo rey voilà yonent mi alayhi salaatu salaam jël diye daal di koy jox mu daal di fexe ñëw mi mi din la ñëw de mu daal di fexe ba jekku ki nga xamante ne nii moom Miqyas boobu wal ansaar yi ansaar bi nga xam ne moo ko rey te njuum mu daal di rey kooku daal di daw dem Makka ne fees biir Makka moom Miqyas alayhi laanatullah léegi nag mu dem Makka foog na ne foofu mooy rëccuwaayam bi nga xam ne nag fa la nekk fa la nekk ba ni suñu boroom di ubbi fatxu Makka di ubbi Makka ci loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax keroog yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy dugg màkk bokk na ci ñi nga xam ne nee na mooy ahdara damahum ñoom dane ku leen fekk Makka mem ñu daal di lëmasoo ci ci ci ci nu mu tudd euh, yére kaaba gi sax ñooñu noonu la ngeen leen rey comme lañ waxoon ibn xatal ñu ne ku ñëw na ko ibn xatal mu'allaqun bi astaaril kaaba mu ne uqtuluhu ibn Xatal c'était un bandit extraordinaire tyrien la woon kàcc-kat international moom dafa ñëw doonoon bindal mooy dal bokkoon ñëwoon tuub ba nekk ci yonent bi alayhi salaatu salaam bokk ci ñuy bind wax yu di ko copier wax yu buy kii muy jàng ñu koy bindal li ñu ko doon bindale ci support yooyu mu nekk fa wam neex ko mu daal di tuub bi dem ci waa Makka ne leen Muhammad li muy wax yépp man maa ko doon dicté alxuraanam ji man ibn xatal màkk doon jippe yeneen ci ma saat saam keroog màkk bokk na ci ñi nga xam ne waxoon na képp koo xam ne jàpp nga ibn xatal nanga ko rey mu kii moom it di miqyas ibn subaaba di frère hisham moom it yeneen ci ma saat saam keroog bi muy ubbi màkk lu mel noonu la wax ci moom loo mel noonu la wax ci moom moo tax bi nga xamante ne nii ci la ci lañ ubbi Makka fa lañ ko jàpp dal di koy fekk muy jéem a rëccu rëccu lu xam ne man la rëcc mu nekk faw dikki kii yonent mi alei saatu salaam di joxe ndigal ñu daal di koy rey ndax ñamu kamu faatoon di lamsaar yi moom ginnaaw ba nga xam ne ci la laaj indemnité bañ jox ko ndax mooy manoo boole deux yi ku ñu rey sa ku xam nga loolu te bu dee rey boo xam ne tay te waa ji tayu ko loolu moom kenn du ko rey kenn du ko rey kenn indemnité daal ngay am mais moom mu ñëw laaj ni moom ay indemnité la la lay indemnisation la laaj ñu jox ko ba pare mu dal di rey kii ñuy wax mu daal di murtad kooku yi mu boole mooy crime yu bari la boole ñu daal di koy faat moom mii mu kooku moo doon frère Hisham bii di Miqyas ibnu Subaaba keroog lañ ko rey moo tax Ah, eh, eh, ci imaam Ibn al moom jële na ci eh, yoonu mu jële ci Abu Salih mu jële ci Seydina Abdallah Ibn Abbas waaye mooy al al al Kalbi ma di baayam baayam. moo jële ci Abu Salih mu jële ci mooy mais riwaay bi yuru xam nga kal bii matruk la mooy riwaay bii moom sori na wiir ndax alkal bii eh, moom wérul bu doon bu doon ibnul kalbi doomam ji doomam ji moom kii na doomam ji sabaa moom saduq la waaye kanta al kalbi ci boppam moom matruk la mooy koo xam ne ay waxam jar da dàq ganaar mu ne imaam ibn Abbas dafa jële ci Abu Salih mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas muy riwaaya boo xam ne moom waahin jiddan la mu ne dane aaya boobu naan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan te nekk ci suuratu nisaa mu ne wàcc ci ku mu wàcc mooy ci Miqyas ibn Subaaba mi nga xam ne dafa ñëwoon ni tuub na laaj indemnité ay ay frère bañ jox ko ko di Hisham mu daal di rey ka nga xamante ni nii mooy Euh, moom moo rey mu ne aaya boobu ci moom la wàcc di Miqyas ibn Subaaba kon nag frère am bi keroog la génn àddina ci wax imaam Ibn Isaaq ci ghazwatul Muraysi te dañ koo xata'an ci loo xam ne ci njuumte la woon euh, euh, moom Seydina Hisham ibn Subaaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waan abihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu